sàkkukatu xam-xam bi dafa war a ràññee yooyu daa war a xam ne waa dëgg la boroom bi alhamdulilah may nañu ñoo xam ne am nañu xam-xam de alhamdulilah ndax du du ñëpp la may lool de wallahi du ñëpp la may lool te nag addina bi nii léegi mooy doole mooy am nañu de mais mooy nit ñi dañ leen korol dañ ne dul sax déglu moo tax suñu doomu jamono nit mën naa dund ba dee du mës a déglu boroom xam-xam dina dégg nag ay gaa yoo xamante ne nii même bu dee nee na diinee ko ñor mais comme dafa sectaire <laughs> moom jàpp na ne man daal saay ala moom moom moom man moom ala murid waaw ku dul murid du ma la déglu te la ci biir murid yi day sélectionné même ñuy jàngale ci murid yi day sélectionné waxtaankat yi day sélectionné ki koy wax ay lu koy lu koy daaneel kese ay fattasu kese lay xool. tant lay wax sax xam-xam bi nga xam ne moom la Cheikh Ahmadul Khadim bind ci téereem yi daleen di ennuyer xam nga bari nañu mel noonu ñoo xam ne dañu <laughs> dañu naan <laughs> ñoom loo wax ñu ne xasiday xasiday xasiday mais wallahi xam-xam bi da leen di déranger bu bu boo ñëwee même nga ne leen waa baax na nañ leen jël <laughs> al jawharun nafis nañ leen jël mawahibul qudus nañ leen jël. Masaalikul Jinaan nañ leen jël ah li nga xamante ni mooy téere xam-xam yooyu nga xam ne day traité kii boo ci duggee ñoom dañuy a ah, mooy yow boo mayul bu dee am mbooloo la woon finalement gars yi duñu du ci sawar yow bu dee jamono dañ war a jàng yooyu daanaka ñuy ñëw du bari waaw bu dee yeneen nag yi nga xam ne ay waxtaanu daanu la gars yi fees fa del waaw te pourtant <laughs> léegi wala nan la ñuy déglee borom xam-xam duñu ko déggee parce que ki leen di wax lii <laughs> ñoom loolu parce que ñorule <laughs> waaw parce que kon boo sectaire sax yow ci fi nga ne da ngaa man alab xaadir nga noonu yow itam c'est pareil ah alab tijaan euh, euh, alab ibadu rahman boo bi kiiwee c'est pareil waaw waaw <laughs> boo sectaire yow doo ci parce que xam-xam bi boroom bi moo bañ wasaare ko ci xeet wi ci ku ko soob nag pas ci soob jàmm waaw bokk yàlla bañ ne alhamdulilah par force loolu la yàlla def waaw xam-xam bi nga soxla du ñu nga bokkal tariixa kese ko am jamais yàlla tënkul eh, eh, gaa yi luñ bëgg <laughs> la yonent bay saa saa waxoon kaw kaw ba mbéewaloon ci jàkka yi rek laqad hajjarta wasi'a ajak bam ne allahumma arhamni wa muhammada wala yarham ma'ana ba'da wala tarham ba'dana ahada yàlla daal yàlla nañ ma yërëm ma seydina muhammad mii man kaw kaw bii laa wax <laughs> sallallahu alayhi wa sallam te boo ñu xasee yërëm nag jeex na tëjal bu tub yërmande bi bul yërëm kenn après maa ngi moom yërëm dooy sallam da ko déet waay déet waay <laughs> bul wax loolu yow laqad hajjarta wasi'a yaa ngi tënk di xatal lu yaatu ya yërmande yàlla gën a wasi'at rahmati kulla shay sama yërmande lépp la nag ah yow nga bëgg koo tënk ci diggante man ak yow kese déedéet way yaatal waaw <laughs> borom bee bañ ne gis nga secteur leen lu leen neex <laughs> melal lu leen neex hatta biru àddina yi kese na sa xol di bitaa gaz sawaay ay médecin du ñëw ci sa famille kese la ñuy jóge par force dina am ñoo xam ne xeeb nga leen ay médecin dina ci am waaw ñoo xam ne ay universitaire ñoo xam ne yow boo sañoon mbir yi seenu clan kese lay nekk borom bay bay ne kële jóge fële ja sàngam mu jox ko xam-xam ba nekk professeur ci biir université te manoo ci tous noonu lay demee waaw jàpp ko loolu nag ci mbiru àddina yi ci wàllu yàlla nag falal fala fala fala raay ba téene ma foofu moom fala jëla garaawati moom waaw kon ku sekkeer boo xam dara kon mooy nit daa war a ràññee liñ doon wax foofu boo ñëwee bay sàkku xam-xam del seet domaine bu ne te ko dina man nga laaji ko bu borom bi nag borom bi nag mën naa def leen koo xam ne yow day def nga dajeeg moom moom domaine yi nga soxla yëpp ci wàllu xam-xam yëpp la ko borom bi dajale la daa bareetul mais am na ba léegi nag waaw bu kenn foog na amatul de koo xam ne domaine yi nga soxla yow xam ko ak yi lay gaaral domaine boo ko ci laal da nga naan waa ji géej la bu du tarir waaw kii géej la boo xamante ne saaxil amul amul tefes day tuus rek di dem waaw loolu nag dafa bariwul mais am na bu yow nag bu dee borom bi dalaa boole ku mel noonu yow bu yoboo nga jàpp ko waxuma la sa fukki loxo de utal yeneeni loxo sax ñu la ci dimbali nga jàpp waaw boo ko sàgganee wallahi bu la wonee gannaaw wala nga dëkkoon moom di sàggan ba mu jóge fa dem seneen foo ko mënatu la jote yow moom taribat yadak <laughs> yow moom ah yow am nga problème dëgg-dëgg waaw yow yow moom mooy buntu yi ubbeeku na jëm ci yow nga wan ko gannaaw kon léeg nag maa daama en mooy Eh, dañuy bari waaw ah. te tamit am na beneen affaire bu am mooy borom bi deful benn gox boo xamante ne nii lañ war a xam seen diine amul koo xamante ne nii wala ñoo xamante ne nii mën nañ leen cee dimbali léegi nag xeebaatee fi am waaw ah. xeebaatee fi am nga nekk France jàpp ne France moom ah foofu moom lay a nekk France moom seen dara warul a wóor moom diine kam mooy wax diine di xool France <laughs> norvège <laughs> ndax mais lan saa yi daal moo neex xoola ñuy wax diine mu ak Cheikh an-Nurvisi lan mooy lan manu ko sax wax wax bu correct an-Nurvisi mooy la ma ne la yow après xanaa Norvège du dëkk rek fii mu ne yow sa dëkk nan la gën a Norvège fan nga ko teg yow waxal foo teg ne yow sa dëkk moo gën Norvège wala moo gën Suède ci kaw noonu kese léegi nga xeeb ña fa ne waaw boo nee ci kaw ne jullit ñaa foppa jooy maa loolu d'une part waaye tekkiwul ne képp ku nekk ku nekk foofu moo gën ku ne daa amul waaye te ki gën ci àddina bi jamono jii may wax man naa yor borom bi mën na def mu nekk suédois wallahi mu nekk brésilien mu nekk sud-africain mais mu nekk mongol waaw kan kan la borom bi wan ne kii moo gën kan alors xeebaate <laughs> boobu la ñu war a waaw mooy loolu it lu am solo la mais ràññee leen xam leen tamit loolu loolu du lu jafe waaye nit ñi secteur gi ñu nekk nga xam ne voilà mooy li ma la li ñu doon wax fan yii la rek suyelee <laughs> wolof moom kenn du ngeen jàngal secteur si <laughs> waaw naa la même yi nga xam ne dañ ne dañuy fédéré bokk comme ni ñu doon wax ci koor gi bu ñii di def seen conférence samedi sal ñeneen ñi duñ ñëw. ñeneen ñi naka noonu naka noonu naka noonu mais am na ñenn ñoo xam ne am nañu raison lu tax bu ñu dem parce que ñoo xam ne kon que gars yi eh, ñoom dañuy fédéré yëpp rek nee nañu teg bokk nañ ñi ñuy fédéré ñoo xamante ne ni ñoom ci seen bopp mais <laughs> daanaka seeni wax kese ëpp naa dégg ñu amul ñoom ñu jox leen ci benn te yow doo ci dara mooy kooku kay mënoo fa def xanaa nga demoon ngir laaj leen biir xamal leen que ne lii la te loolu. <laughs> gaa yi daw ji voilà waaw kooku moom yow dem fa bu reeku xam nga moom dem fa day xaraam moom fekk doxaloo loolu mooy fàttale leen loolu yeewaat leen woo leen ci diine te ñu bàyyi erreur yi ñu ne boo manul rek lool rek parce que sa dem fa day cautionné nit ñi xamul ñépp dañ naan diw nga fa woon te diw xam na bu ko defee kon mooy da ngay cautionné ñoom caaxaan yi ñu nekk te loolu boo ko defee tey problème kon nag mooy borom bi moo bañ que ni moo def lool ci yërmandeem dong la nag waaw waaw moo tax boo nee Norvège am ay problème ay masala diine yu la fa gaaral nga naan nañ woo cheikh bi nekk Arabie saoudite alors que bi waaw mën na la dimbali mais léeg-léeg yenn question yi nga koy laaj moom xamul réalité yi xamul réalité affaire boobu moo jox wolof bi nekk France fii yooyam dara xew fii nga ñëw woote Sénégal bi woo ko woo ustaas bu la neex wala la neex boo xam ne xamul réalité fii waaw mooy am ci affaire viande xalaal bi lekk yàpp xalaal bi ñoom ñu jàpp ne fii mu ne ñi ñuy wax rek boo ko déggee xam ne ñii xamuñu li ñuy wax <laughs> waaw boo leen xam ne ñii ñu ngi ko doon woo rappelé ci tafsir bi bi ñuy def suratul araf ci koor bi xamuñu li ñuy wax ndax ñoom jàpp nañ ne France ay ay ay chrétien lañ ko <laughs> kon nag chrétien bi moom bu rendee moom lu mu rendi yow bul nekk dangaa ngaa dugg ci carrefour bi gis viande ba yàpp wa yow daal li ngay laaj mooy teggil lu dee mbaam xuux teggil waaye bu dee ganaar xar li nga xamante ne mooy nag même bu dee ne loolu jëlal nga lekk te booy lekk nga wax bismillah ndax France ñooñu ay ahlul kitaab lañu te suñu borom nee na wa ta'amul ladina utul kitaaba hillun lakum te eh, rendiwu ñi nga xamante ne ñoom lañ jox li nga xamante ne mooy téere ñoom hmm, dafa dagan ngir yéen euh, xam nga ko xamul li ñuy wax yow mi nekk France xam nga France ay catholique lañ ay chrétien lañ yow France attaqué si yëpp ngaan la ñoo xam ne gëmulu dara te ñu gëmul dara ñooñu mënoo lekk seenum rengi xattaa yi chrétiens yi sax bu ñu rendee ne au nom yu Père du Fils et du Saint-Esprit du baax jullit bu bu taxawoon rendi bismillah wa bismi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wallahi bu rendee médi la bu dee jullit bi la ñuy wax loolu lan ngay xalaat ñu naan yé yéeféer bi chrétien bi moom nga ne bismil masiix ñu naan baax na ndax yàllaa ko wax doo bàyyi wax lu amul waaw. léegi yow boo yow kooku nga laaj ko mu wax la lool nga nekk ci tojaage di lekk loo xam ne day day day day fay ci yow ngëm yàlla muy lekk medd yi nga xam ne moom lañ lay moom ngay lekk ci viande yi nga xamante ne du xalaal ci Carrefour yeeg Auchan yeeg Leclerc ak ñi nga xamante ne ñoo mel ni ñoom ci grande surface yi wal iyaazu billah alors alhamdulilah yàlla def na ñoo xamante ni fii man laa compte waaw ñooñu bu ko xool bu nekk bu wolof waaw naan walla man moom man moom ku dul sénégalais man xanaa bu ma ñëwee ba France di joor euh, ab naar di ma xawal sama diine xanaa boobu xaw ma man ñi ma bàyyi dëkk ba mooy yow xamoo dara nga naan la xamoo dara nga moom yaa nga xool am solo waxoo fi tus waxoo kenn waxoo ko waaw <laughs> waaye yow moom de toute façon environnement ba nga doon dund Sénégal dund woo xam-xam waaw man ñi ngay wax bu dee Seydou Hadji Malick nga ci tuddoon Seydou euh, Cheikh Ahmadul Khadim radiyallahu anhu ma ay ñoom Cheikh Ibrahima Niass bu dee ñoo ngi ci jublu radiyallahu anhu yow xoolal ñoom seen parcours yow de toute façon bi nga nee Sénégal dunde woo ñoom nañ doon dunde ñu ëpp ci ñun la leen ñoroon ñoruñu muy xam-xam ak kenn te ñoruñu. li ñu ñor mooy folklore mooy mbooloo mi tudde leen ko nag di ko mubboo lépp nekk ci ay cérémonie ci folklore kese alladhina ittakhadhu diinahum lahwan wa la'iba waaw jàppe suñu diine lépp cantalaat commémoration wa yóbbub daayira kees gaak loolu kese la du dangay xam-xam amu ci daayira naan kafeek naan kii yoon naan attaayaat naan yooyu la waxtaan liggéey caax waaw buñ amee leneen loo xam ne lu ñuy def bu ñu jàngee euh, soit ay taysiir wala ay xasida euh, ay mawaahibu jeex na waaw kanta lan mooy ñoom ñii bind lii lan moo leen ñoroon nañ fexe xam ko nekki téppewuñu buñ ñee sax bay wax ci ñoom la wax du dëgg ay nettali yoo xamante ne nii ay nettali yu taxaw di nelaw rek la amul benn gëslaay waaw lépp nekk rek ci naa pompeel sëriñ diw ngir xam ne du moroomi ñu ci def ñuy gaarwaale ku nekk di gaarwaale ñeneen ñi yow yow noon nga ne yow yaakaar nga ne yow yow yow yow yaa sori ñooñu ba pare nga ñëw fii naan walla yow dara xew amoo mas yow yow Sénégal da nga faama sa xam masala yéen teewu leen sax loolu du du du question xanaa da ngaa ñëw dégg ci ñenn ñi di wax affaire masala di laaj waa lii la ci wax yow mu dem ci sa xel léegi naar bi xam ko fii algérien bi fi ne wala d'origine algérienne bi wala turc bi lan nga bëgg doo dem laaj ko ko toog naan man bu am wolof laa kii bu dee damaa ñëwul sa ñëw ba France ay naar bi ma xamal sama diine xanaa waaye bee boo xamul dara nag loo bëgg lan moo tax nga xeebaate <laughs> première naa la ñaan la ah diine ji de toute façon naari bu dee xeeb leen ñoo gën ci kaw suuf de <laughs> yonent bay saa saam lan la woon <laughs> du arab yi <laughs> saxaaba yi ay ay ay arab yi lañu ay arab lañu ñi ci gëm fuuf ay arab lañu al-urbu xayru unaasin xayru xayru summa xayruhum qurayshuhum wa huwa fiihim xayru xayrihim waaw ni ko boroom xilaas waxe di di di reprendre waxu kenn ci ci nitu yàlla yi al urbu xayru unaasin waaw loolu fi gis panafricaniste yeeg façon yooyu nga xam ne idée yu ñi lëndëm yooyu lañ yor ñuy mer ci affaire boobu quoi ñemewuñu la dañ mer nañ ci li Seydil Hadji Malick wax radiyallahu anhu wax ñemewuñu ko ñemewuñ koo wax même bu dee mu ngi seen biir xol paree buñ ngir affirmer lool ci kaw <laughs> sinon <laughs> xam nañ li ciy fekk mais loolu lañ jóg jàpp ne wax ji moom saa yi non dama lor bu arab yi xayru unaas yi gën ci nit ñi summa xayruhum qurayshum te ñi ci gën ca biir arab ya mooy waa quraysh wa huwa fiihim te rent bay saa saam ca biir waa quraysh moom mooy gën gën ci ñoom ci tànneef la yonent bay saa wax nee man tànneef laa ci tànneef lañ jóge ci tànneef laa jóge waaw ah, borom bi dañul di ma génn ci ay ndigg yu sell di ma génn ci ay ndigg yu sell ba ni may génnee ci ki nga xamante ne mooy Abdul Muttalib ba ni may juddoo nii waaw Abdallah Abdul Muttalib Abdallah moom yonente bi alei yow wax ma kenn kenn ku arab ku gëm Seydina Ali ibn Abi Talib ah nañ <laughs> jël rek par benn yow kay kay kay kay kay kay famille arab yi wa poussière waxuma la dara de buñ tegoon Seydina Ali radiyallahu anhu ci balance jëlal ñeneen ñoo xam ku dul arab bi sell lu man di sell nga teg ko ci balance nga xool waaye ça c'est même pas pour loolu sax ak ak ñàkk teggin la rien que di ko mais foog nga leer wax affaire yi léeg-léeg mu leer quoi waaw <laughs> waay ñaan <laughs> ma la looloo am laa wax même bu dee seen idée négritude euh, yeeg façon idée caaxaan yooyu ay yàqu berceau de l'humanité kat it du berceau fenn ak humanité la nekk berceau xanaa ima humanité des des darwinisme waaw waaw waaw nga nekk fii di di di di di rëy rëylu naan la wax gaa yi yow sa diine ko la ko xamal hadith yi buñ ci jotee kan la saxaaba yi li ñu ëpp ñi gën a takk mbir yaay arab lañu waaw dëgg la après ñeneen ñi ñoom al imaamul Buxaari seen gannaaw ñoom ñun ak yeneen xaaj ñoom imaamul Gazaali ñeneen ak ñeneen ñeneen waaw mais lan nga mooy loolu képp koo xamante nii laa wax yow yaa ngi xool boo xoolee nit yaa ngi xool wan askan la bokk wan couleur la yor nga doo koo considérer wala ñàkk koo considérer wallahi na la leer mu neex la mu naqari la am na lenn iblis nonoy iblis buy taxawaalu ci sa ci sa xol bi par kon yooyu yëfu rëy yooyu réew mi nga ne gox bi nga ne borom bi ci mbaaxam dong def na fa ñoo xam ne man nañ laa leeral sa diine léegi nag bu dee nag yow na ngaa sectaire yaa ko teg sa bopp fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi nga xam ne ñoom laa jox sama tudd gi gu rëy gi muy alquran ña ma jox xam-xam boobee wax yu yonent na lay saa saam bi sunna bu dee xamu ngeen yow nga ne doo leen laaj <laughs> parce que yoruñ sa couleur mais tant salamun aleyk mooyam ci yow baña la laaj nga dëkke réer ba nga ñëw ci sa borom ndax di nga am lay kon tegg ñi bi ñu amee lu leen gaaral fa ataw rasulallah yonent bi sahaaba yi dañ koo dikkal kon lañ doon wax a bop boo amee lu la gaaral ci sa wàllu diine demal laaj ko borom xam-xam yi bul dem ci politicien di leen ko laaj wala boroom xam-xam boo xam ne mbiru politique kesee ko lijjanti mooy moom daanaka xam-xam bi yoonam newu ci te tamit ay waxam ragalu ci yàlla kooku bul dem ci moom waaw demal ci koo xam ne xam na te ragal na yàlla waaw kay te boo ñëwee nga ànd ak teggin summa baraku ala rukad bul ñëw lépp daraja ju la mën a borom bi mën a jox ci àddina booy dugg këram wala néegam wala jataayam summi ko sànni ko fële ca poubelle ba te dugg comme koo xamante ne nii doo dangaa ñëw sàkku ci xam-xam waaw kon ñu ñëw baraku ala rukab ñu daal di yës bon agenu jël seeni bëtu woo teg ci suuf Allahu akbar summa fa qaalu ñu ne waaw al ilm al adab mooy jàng xam-xam ak teggin yi ànd fa ñu ñu alhamdulillah ñoom saxaaba yooyu radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñu ne ay rasulallah mooy ah yonente bi alayhi salaatu wa salaam ah min al a'maali maa nutiiqu ni dëgg la de ñun de borom bi de gàll nañu kullifnaa gàllees nañ ñu mais kan mooy gàll yonente bi alayhi suñu borom mooy teg jaamam digal ko lu ko soob moo koy ñàkk digal lu ko soob ne ko ah, ñun de kullif naa gàll nañ ñu de minal amali ci jëf waaw ci jëf de gàll nañ ñu ci maa nutiiqu loo xam ne attan nañu ko kàttan am nañ ci kàttan mën nañ koo def comme la ñu ne as-salaatu julli julli de ko suñu borom digalee lu ñu mën a def la loolu mën nañ ko wal jihaada jihaad tamit ci yoonu yàlla di xare ci suñuy bakkan ak suñuy alal loolu it de bi ñu ko gàllee def nañu ko tax xam nañ ne lii man nañu ko waaw même bu dee yi difficile na waaye mën nañu ko wa siyaama koor koor tamit de bi ñu ko gàllee ah def nañu ko de rasulallah sallallahu alayhi wa wax wa sadaqa loolu it mën nañ ko de mooy génne suñu alal yi même bu dee ne bakkan dafa bëgg alal lool waaw même bu dee ne bakkan dafa bëgg alal lool hein waaye loolu lépp àttan nañ ko waaye nag buñ la waxee yii nga xam ne de teg nañ ñu ko chargé nañ ñu ko responsabilité ñu ci digal ñu ñu taxawe ko ñu man ko te ko def ah tey nag wa qad unzilat alayka hadhihi al waaye nag wàcc nañ nag ci yow yonent bi alayhi salaam aaya bii nga xam ne nag ah, wala nutiquha yonent bay saa saam ñun manuñu ko de xatta li ñuy xalaat li nekk suñu biir ak yooyu yooyu nga xam ne feeñaluñu ko sax dañu ciy atte yonent bay saa saam aaya bi loolu mu wax loolu manuñu ko de waaw ñoom lii lañu wax waaw boo ñëwee it di laaj bokk na ci teggin yi laajal laaju clair laaju leer gis nga li ñu wax ni mu leere waaw gis nga li ñu laaj wallahi dafa leer ñëw nañ ne yonent bay saa saam jàmbat wala li ngay jàmbat na leer mais ñëw di jàmbat loo xam ne yow waa ji la lay laaj ak yeneen question ngay waxaat leneen loo xam ne dara leeru ci non waaye xam nga sëriñ bi nag eh, mooy yaa ngi xam nga rek ni mu demee fan yii quoi fi ma nekk noonu ah waaw mbir yi foofu ni mu demee quoi xam nga day doy day waar waa léegi loolu lan la ci borom bi wax ah yow lan nga waxagul <laughs> day doy waar xam gis na fi ma nekk wala léegi waxoolu leer ak ay question dirigée yooyu. nga xam ne ñun suñu doomu jamono ñoo ci ay moo tax bu bu boroom xam-xam bi bi laa wut wallahi dana tontu gaa yi loo xamante ne nii de façon ba ñuy ñëw lañ xamoon ne loo nga leen di tontu ndax laaj bi ni ñu ko defaree tëggi ko noo xamante ne yow boo laajaatul nga teey càmbaraan bi laajot ka ay laaj ba mu weer nañ boo mooy li ngay man rek mooy loolu dagan na wala loolu xaraam na fekk lool daa bëggoon nga ne ko xaraam na wala eh, loolu dagan façon laaj laaj yooyu yëpp du baax boo ñëwee di laaj bokk na ci tegginu laaj ngay laaj lu leer wala boo ñëwee di jàmbat ci boroom xam-xam ngir mu fajal la li la nga wax ko li mu demee nag lu leer ñi dañoo ñu wax lu leer togg nañ ñu ci jëf yi loo xam ne attan nañ ko ba pare détaillé julli jihaad woor ak joxe zakat azaka wa sadaqa ak di yónni ci suñu alal yi yoo xamante ne borom bee ñu ko farataal même bu dee en door de zakat la comme dundal sa njaboot ak yooyu mu ne waaye nag wàcc nañ ci yow yonent bay saa aaya boo xam ne ñun mënuñu ko de yonent bay saa aaya bi ndax aaya bii moo dara wàcc ñu wax leen ko qaala léegi nag yonent bay saa tamit gis nga mooy yow booy jàngale amal sens de l'écoute jàngalekat bi te yow mii jàng da war a jikkoowoo jikko yooyu bi nga nekkee di jàng doo bàyyi ba commencé jàng naan waa léegi nag j'essaie da nga koy jikkoowoo ndax li nga jot a xam instant bi nga xam am na ñeneen ñoo xam ne man nga dem foo xam ne yow yaa fay ka xamaa même bu dee ne ci daara bi nga ne waaw borom bi mën na la def nga nekk jataay boo xam ne wala foo xam ne da nga faa dem masala taxaw boo xam ne yow borom bi xamal na la ko bu boobaa yow nga war koo leeral. yow yaa fay borom xam-xam bi même bu dee ne yaa ngi nekk en étude étudiant nga moo tax déggin yooyu ñuy wax naan borom xam-xam bi nii la war a mel mooy kiy jàng jamono ji ñuy jàng la war di ko ràngoo benn par benn fukk war fukk waaw mais du bàyyi ba jàng ba pare ne léegi nag nañ dem ci aadaab yi déedéet ñoom ñooy ànd ils vont de pair waaw kon sens de l'écoute di déglu bul waa ji buy commencer laaj nga dagg ko waaw wala buy wax affaire bi ci rek nga dagg ko wala nga jànni ko wala ñu mel noonu wala nga commencer tontu te pareegul déedéet bàyyi ba mu pare ba daaneel yonent way sa sam hadith yi yëpp yuñ koy laaj gis nga loolu day déglu ba waa ji wax ba pare bi ñu waxee ba pare qala rasulullah sayyidina abu hurayra ñu ngi ci bunt bi nga xamante ne nii mooy war di ñu war di wommatu àtte yonent bi àtte yàlla ah tabaraka wa taala ak yonentam sallallahu alayhi wa ak ki nga xamante ni nii tegginu leen ngay wax buñ la woowee jëmale ci atte boo bële ak buñ la diggalee yiiw ak tere la loo xam ne du safaan la lan nga war a wax yonent bi alayhi salaatu salaam di ko jàngal rek mu ne leen qaala rasulullah yonent bi alayhi ne leen aturiduuna an taqulu kama qaala ahlul kitaabayni min qablikum sami'na wa bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka Allah yonent bi alayhi salaatu salaam daal di leen corriger ndax yàlla du teg jaamam loo xamante ne ak temu ko déedéet borom bi lu lu nekk mën na diis nag waaye jaam bi attan na ko ndax takliifu at takliifu ah shartuhul imkaan loolu règle la gàll jëf togg jëf condition bi ci borom bi teg mooy ñu man koo def ma ne ma dégguma li ngay wax ba léegi ma ne la ma ne borom bi bu nee julli leen daa fekk ne man dina julli waaw moo tax yeneen tray saa mii leeral alquran leeral ñu julli leen ko waa qiimu salaa taxawal leen julli taxawal la wax moo tax boroom xam-xam yi ak yonent bi saa saa boroom julli da doon taxaw nga ne waa léegi ki man da taxaw nag ki nga xam ne handicapé la manula taxaw amul sax ay tànk kook nan lay taxawi ñu ne lu loolu lépp yonent bi alayhi salaatu salaam mii leeral alquran leeral na ko ci xadiis sayyidina Imraan ibn Husayn radiyallahu anhuma ah salli qaa'ima fa in lam tastati' fa qaa'ida fa in lam tastati' fa ala janb waaw mu tolloog alladina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim <laughs> te alquran leeraloon na ko foofu su yonente may saa saa ñëw gin koo détaillé mu leer nañ waaw ko salli julli qa'iman taxaw boo ko manul mooy man ñàkk man gi daaw ci ay ay ay ay kaala soit amoo tànk yoo ko mane comme handicapé bi nga wax ki nga xam ne laago la ay tànkam amu ko kooku moom day julli di toog kese ñàkk gi mën a nekk waa ji mën naa dox day dox waaye nag tey tànk yi mënatu koo supporter ndax da ciy gaañu gaañu goo xam ne mënatu la taxaw ñu ne la kon taxawal toogal waaw wala mu nekk nga nekk ci comme avion zone de turbulence te boo julliwul pilote yi nee nañu la zone de turbulence va prendre une dizaine de minutes nga xool takkusaan baa ngi weer a weesu dans sept minutes lay weesu mu ne na ñépp toog les consignes de sécurité na ñépp toog takk seeni ceinture boobu doo taxaw naan damay julli ndax yonent waaye saa saa neewoon na salli qaa'ima déedéet dañ naan la yow fa in lam tastati ci nga dugg manoo ko manoo ko bëtu loon nit ñi bëtu nit ñi lañ may xool de ne zone de turbulence nga am non c'est que bu ma taxawee nit ñi dañ may xool après loolu bokkul ci lam tasote ah loolu man ngoo fiñ la maye ci avion ngay toog mooy zone yi nga xam ne comme yooyu zone de turbulence te waxtu yi day weesu léegi balaa zone de turbulence biy jeex hatta hôtesse yeeg hôte hôte yeeg ñoom ñëpp ñoom ñëpp toog takk seen ceinture yow amoon droit jóg di taxaw bu boobaa dañ naan la yow illa yow manoo ko même bu dee say tànka ngi dëgër dara newu ci sauf que nag pour des raisons de sécurité de tout le monde sariya ne la toogal yow manoo ko toogal ci chaise bi nga toog ngay julli waaw kon ak taklifu shartuhul imkan boo manul loolu ne damaa feebar ba manumaa toog je alité man sama wel mu ne la wetul wetu ndejoor ma ne sama côté ndejoor bi manuma ci